ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn kon ñëwoon nañ ba agsi ci laaya bi nga xamante ne mooy téeméer bi ak fanweer waaye dañ ci taxaw ni woon tuuti doon wax ci wàllu ribaa ci gàttal daal pare nañ ci voilà ku <laughs> bëgg yaatu moom yooyu am na fuñ ko gënoon yaatal tamu gi ci archive walillahi alhamdu wal minna ci siira bi walillahi alhamdu wal minna kon suñu borom doon wax ne ya ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya ayyuhalladhina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal wala takulu bu leen ndóof ta leen lekk ar riba li nga xamante ne mooy riba yi ñu waxoon façon yooyu yépp ak nu ngeen ko mën a mbubbale bu leen ko lekk adaafa nekk ñoo xamante ni dangeen koy def di ko fulandi mudaafa def ko ay fulandi fulandi di lekk rek alal yi nga xamante ne ni moom ngeen di nekk ci riba lu muy gën a rek mooy loolu nag tekkiwul ne tuutiwul bu fulandiwul c'est bon bu dee un centime wala un di déet loolu da a bëgg a wax lool rek que ne baaxul ngeen lan adaafa mudaafa kon mu ngi di ko gën yokk rek déedéet lool bu leen ko def wattaqullah te na ngeen ragal seen borom tabaaraka wa taala la'allakum tuflihun ci ragal boolal yàpp ci bako lim leen ne bu leen ko def bu ko defee ngeen texe wattaqu te na ngeen moytandiku da ragal de annaara safara si nga xam ne moom la leen di tëkkoo bu ngeen bàyyiwul di lekk riba ndax waxoon na ne ki nga xam ne ci suuratul baqara ki nga xam ne day lekk riba mooy ne kooku borom bi da koo da koo da koo da koo da koo da koo déclarer mu ngi noon kon wattaqul naara dal di leen ragal li nga xamante ne nii. mooy safara si mu leen di tëkkoo bu ngeen nekkee ci yii naan àddina bi manu lañ mooy non non waaye yow sawaay système économique mondial bii sawaay lii manu fee ñàkk ko waa il faut ñuy doxalanteeg banque yi ah. te banques yi xam nañ ni ñuy doxalee ah. kon ñun amuñu choix quoi mel ni di tuumaal yàlla dox loolu façon tuumaal yàlla la wala iyaadu billah te ni yàlla yaa ñu teg ci condition yoo xam ne yow liñ ñu digal mënuñu koo def kon nag bàyyil ñu def li nga xam ne noonu lañ fekk ñépp di def wala iyaadu billah jullit bu ne li la borom bi xaraamal si nit bala koy xalaatloo ci sa bopp moom nga war a jël ciseau ne ko tip dagg ko sax juróomi xel dootu ci demati bu borom bi di leen utal boulevard lu yaatu foo xam ne mën ngeen faa am ay xéewal du xanaa waxul ci suuratu talaaq wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja képp koo xamante ne nii moytu nga tere yàlla yi te yàlla képp tax. yaj'al lahu maxraja dina ko utal issue dina ko utal ab porte ab porox ndoll waxuma la porox ndoll lu ko gën rëy ci problème yi muy nekk weñ fa yi muy nekk borom bi dina ko ci génne utal ko ay yomb yomb ubbil ko ay bunt yomb yomb waaye fekk mu ngi nekk suñu xel yi jàpp na ñun suñuy projet man la dox lu dul ñu jaar ci yu xaraam yi waaw bu boobaa ñun ñoo tënk suñu bopp nag ci loolu ba pare di tuumaal borom bi tabaaraka wa moo ñu teg ci loo xamante ne nii bu ñu nekkoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom dinañ mën a doxal lii waaye xam nga rek moom moom monde bi moom léegi ni mu demee addina bi daa soppeeku ma ne addina bi dara la soppeeku addina bi nit ñee soppeeku gis nga asamaan sii nii wallahi alladhi laa ilaha illa huwa moo doon tim seydina adam bañ seydina rasulillahi sallallahu alayhi wasallam asamaan sii ñuy gis ko leen tiima nekkul beneen asamaan fii mu ne la yàlla jële fële bu bees boo xam ne moom noo ko doon tiim ñun ñu jofal ñu bu bon bii la woon suuf sii ñu doon dëgg moom lañ doon dëgg laa wax suufas gis nga Yasrib boo jógee Makka di dem suuf soosu la jaar bi muy gàddaay suuf soosu du bet nit ñi ñoo soppeeku ak tabax yeeg kër yeeg ni mu soob loolu soppeeku na waaye loolu taxul ñuy wax jikkoy nit ñi ñoom ñoo soppeeku te nit ñi la loolu moo leen teree def lu baax wayaw bëgg koo teg rek ci àddina bee soppeeku ma ne nit ñi la lu na la waay yow waxi caaxaan la quoi wal iyaadu billah kon suñu borom ne kon nag wattaqu naara na ngeen ragal safara ba te bàyyi li ma leen tere na ngeen ko sori de wala naara lati bi nga xam ne uiddat moom la ñu dikk daal di koy tëkkoo préparer ko waajal ko ngir ñan lil na ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy weddi laayaay seen boroom yi ni ñu tere leen riba ak yu bon yi ñu ne sama yoon newu ci dama ciy xuus maa tey waaye sama yoon dañee ne ngeen naa xaraam ne arrière waayow kii ku deful lii du dund kooku kaddaab la même bu dee ne nee na sëriñ la waxkatu lu amul la même nu kaalaam mën a doy ak ku ko mën a jur waxul dëgg suñu borom ne waayow moom moo def fii daganal leen mbir mi daganal leen tayyibaat yaa ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibaat min tayyibaati naa ko yéen yi nga xam ne yéen a gëm yàlla lekk leen ci lu teey yi ma leen wërsëgal am benn waaye taxaw fee parce que mooy doomu diw waaye bàyyi may diw maama may diw di wax ay kàcc léegi ñun ñu bëgg dëggal kàcc yooyu bay wendi suñu borom mais ñun dañuy xaru wala la ñun dañuy font quoi mooy lan dañ naan yow mii waxoo dëgg parce que buñ ko ñemewul a wax ñu gën ne waxul dëgg te bàyyi ko voilà te ku ñu mën a laay biir ñu laay biir ko ne ko kii bu ko déglu parce que waxul dëgg parce que li dagan fii moo ëpp yi xaraam yi xaraam alquran sunna da koo tudd ñu xam ne yii la li ci des lépp a voilà moo taxoon mu doon wax te suuratul kan mooy ñëw kan mooy wa qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq ana kan mooy taxaw waxal kan mooy taxaw di xaraamal yu teey yi yu taaru yi nga xam ne moom la borom bi génneel jaamam yi tàggatal leen ko defal leen wa saxxara lakum maa fi samaawaat wa maa fi al-ardi jami'an min comme ni ñu ko gisawoon léegi këne moom moo leen tàggatal lépp lu nekk ci asamaan yi suuf yi lépp tukkee ci moom borom bi muy xéewal man na gum leen defal ay mi ay xéewal ni am yum leen defal benn satan taxaw fee benn euh, koo xam ne parce que turam nii la wala di woy maamam di wax lu wute lool nit ñu bëgg koo gëm weddi alxuraan dañ naan kii moo waxul dëgg voilà mbir mi loolu il ñu bàyyi suñu raayalante gannaaw yi kii nga xamante ne ay caaxaan la di ñu tardeel tax sax ñun suñu tardé gi ñu tax ñu tardé ci wàllu àddina suñu wàllu diine yépp ci yu mel noonu la di déglu nit ñoo xamante ne nii seen wax jar da dàq ganaar sabu picc yee ko ëpp solo fuuf ndax dinañu delloo ci suñu borom ñooñu nag moom ay kat lañ ñoo xamante ne ay zanadiqa wal iyaadu billah kon nag nag mooy tëndu ko leen safara si nga xam ne moom la boroom bi préparé ngir yéeféer yi wa atiyu Allah te nag na ngeen topp yàlla war rasuula te topp ay ndigalam te manu ngeen a topp yàlla lu dul ngeen topp ndawam bi alayhi salaatu wassalaam mi leen joxoon ndigal fii ci Quraysh ci ci ci Uhud am ñu ko mooy ci këne lool bu mu leen dalati topp leen borom bi tabaaraka wa taala te topp ndawam bii te du ngeen mën a topp yàlla lu du ngeen topp sama ndaw bi alayhi salaatu wassalaam la'allakum bu ngeen koy def rek turhamuuna ñu leen di yërëm de te borom bi moo leen di sóob ci yërmandeem yu yaatu ji mu ne wa saari'u ay wan a njëkkalante leen ilaa maghfiratin jëm ci njéggal boo xam ne gu yaatu min rabbikum goo xam ne guy tukkee ci seen borom wa jannati nag ay aljana yoo xamante ne nii arduha ajjana goo xam ne boog benn ajjana boo xam ne arduha gis nga largeur bi as-samawati wal ardi mooy li nga xamante ne nii mooy asamaan suuf mooy largeur bi wala uiddat daal dinañ koy waajal te préparer ko xam ne ñoo ragaloon tere yàlla yi di ko ba te borom bi tabaaraka wa taala kese tax te ñu doon taqoo ak li nga xam ne mooy digalam yi te borom bi kasaa kese tax ñu mel ñu ne ko waa borom bi ñoo ñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy dépenser fi sarra'i ci jamono yi nga xam ne jamono yomb la nga xam ne seeni mbir day neex dañuy dekk jamono yombute dañuy dépenser di joxe seen alal fa wa wa darra'i waaye jamono yi mettit jamono yi nga xam dañoo amul yor seeni gafa ga rës yi nga xamante ne ñu licencié leen amaana wala ñu am problème boo xam ne dañ koo war a soxla te li ñu yor matul loolu du leen tere li nga xamante ne nii ñoom du leen tere dépenser ci yoolu yàlla waaye tamit ñuy tiit ay lendemain naan hé ay crise économique bi Covid bi tëbati na Omicron ak seen gaa yee ngi commencé di licencier. kon nag li ma jot am naa koy toltolaan waaye ku ma fi wax sànq yàlla bu taxaw ma ne hé du ma ci def dara parce que wóorul ëllëg wóorul. waaw malgré yu naqari yooyu ñoom du leen teree dépenser walla wal kaadimiina al ghayz te mooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy nëbb seenu mer bu ñu meree dañ koy nëbb xam ne lii nii bon mooy loo xam ne dogal la bu yàlla dogal ci ñoom naqari na metti na lool te nit a leen ko def koo xam ne am na nañu possibilité fayyu ci kawam waaye ñu daal di nëbbu seen mer góogale te yàlla kese tax wala fii na ba pare yi dem suñ ci yemuñu rek ci nëbbu seenu mer waaye wala fii naa ni naas waaye nekk ñoo xam ne dañuy jéggal nit ñi nga xam ne ñoo leen teg yi metti di leen teg lu di doxalanteen ñoom wala di teg ci seen der yi lu dul noon ñëw ñooñu buñ leen mënee jéggal jéggal leen jëllale te borom bi tax wallaahu te borom bi yuhibbu moom di dafa sopp lool al muhsiniina ñi nga xam ne mooy ñii nga xam ne ku mel nii mooy ñi nga xam ne bokk na ci mbooloom ñii rafetal laay bi am nañu ne Seydina Zayd ibn ah ah ah, ah surtout Seydina Rasulillah Zaynul Abidin radiyallahu ta'ala anhu wa arda muy Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum moom am nañu ne moom la am tamit nettali nañ ko tamit ci taabi'i bu mag boo bëre te moom mooy ki nettali taabi'i bi ñu lay bëgg a wax moo nettali faatu Seydina Omar ibn al-Khattab moom moo ko nettali ndax nee na man ci kanamu sàppe bi laa ne woon mooy non dafa am ñu doxoon digganteem ak moom mu ngi woon daal ci sàppe bi muy muy kii Ibn Maymun Amr ibn Maymun <laughs> rahmatullahi alayhi moom it nettali nañ ko li ñuy bëgg a wax ci moom mooy ne dafa amoon benn jàmm jaam Muusaa Zaynul Abidin wala ah, kii tamit muy Amr ibn Maymun rahmatullahi alayhima léegi nag am benn jàmm boo xam ne da ko doon sottil muy jàpp waaye jaam bi mu koy sottil mooy ndo ndab defoon li nga xam ne mooy ndox mi daal di wadd ci loxoom comme que dafa sëggoon laaj bi daal di dal ci li nga xamante ni nii mooy mooy bopp bi daal di koy toj léegi ba deret ji di génn mu xam ne ah sangam mer na léegi nag comme que jaam bi ñun moom nekkuñu ay jaam yoo xam ne moom duñu jaami tus dañoo xam seen ne moom na xam alquran bi mu gisee ne sangam mer na mu ne wal kaadimiin al ghayz daal di koy fàttali laaya bi ne ah borom bi di tudd na te alquran ca suuratun ali imran ca laaya téeméer ba fanweer ak ñeent nee na wal kaadimiin al ghayz boo boole na ca liste ba nga xam ne ñoom de ñoom ñooy na ñooy nëbb seen mer mu ne ko kadamtu ghayzi daal dinaa nëbb mer gi nga xam ne moo ma dal ci biir di ma da bi ma lii nii nga téye dal ba may alaafiina anin naas jaam ko te ñoom itam borom bi tagge na leen beneen ñi ko ne ñoom dañuy jéggale nit leen def lu du noonu léegi nag mu ne ah kon nag afawtu anka mooy jéggal naa la mu tegal ko ci wallaahu ta borom bi nag da cee teg wallaahu ta borom bi yuhibbu dafa sopp lool al muhsiniina ñi nga xam ne ñooy rafetal mu ne ko idhab anta ne ko demal daldi dinaa lay yow libre nga nekkatoo jaam demal gis nga taabi'i yi gis nga salaf yi al ñoom rahmatullah alayhim dawlu bu baax bi nii lañ doon doxale di dund alquran dañ ko doon dund nekkul loo xam ne rek moom lañ doon jàng